Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi al-baabi الثلاثين بعد المئة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال ar-ru'ya as-saaliha rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu daal di ñëw nag ci li nga xam ne mooy wàllu xadiis yi comme ginnaaw biñ jeexalee mbëmbëstël di introduction bi nga xam ne moom la tegoon ci kanamu buntu bi di garab gi di wax baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha di wax ci wàllu gént ak li nga xam ne moo lëkkaale ak gént moo lëkkaloo ak moom gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn ubbi woon nañ chapitre bi garab gi di téeméer ak fanweer mu noon Abdullah liñ gisoon muy aaya benn aaya la ci indi woon defoon nañ benn ma mbëstal tamit ci wàllu li jëm ci wàllu gént yeeg loolu àddina boobee al imam ne woon qaala allahu taala wa min ayatihi manaamukum billayli wannahaar suratu rum aya 23 ko waxoon war a dugg nag ci wàllu laayaat yi non xadiis yi ahadiis nga xam ne eh, ñoom leen ci buntu bi mu tàmbalee ko xadis 838 mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muusu ndaw mi di sayyidina mawlana abu hurayra dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu naan lam yabqa desul min an nubuwati ci prophétie ak yonent illa al mubashiraat lu dul li nga xam ne mooy ah yiy bëggalaate waaw yiy bëggalaate yi nga xam ne ay xabaar yu neex lay indil boroom ah qaala ah qaalu saxaaba yam ko doon wax ne ko waaw radiyallahu anhu waaw wamal mubashiraat yonent sa alayhi wasallam mooy yiy bëggalaate qaala ar-ru'ya as-saaliha mu ne mooy gént goo xam ne gu sell la gu baax la mu ne rawaahu xadis bi soloo na ko al-Buxaari daal imaam al-Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Buxaari rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom donc ko soloo ñu ne déedéet sëriñam sëriñam al-imaamu Ahmad Euh, soloona lu mel nii boo waxul mubashiraat te mom jiitu moom imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati daal dinoon na koy solo bale ci na Abu Hurayra mi boobu dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa min salaati al-ghadaati yaqul hal ra'a ahadun minkum al-laylata ru'ya mu ne yonent bay bari woon bu masoona euh, wëlbatiku ci julli suba ñu julli fajar ba pare da leen di laaj waaw allahu akbar ah ne est am na ci yéen koo xam ne gis na ah. li nga xaman am na gént na waaw léegi mu ne wa yaqulu laysa yabqa ba'di min an-nubuwwati illa ru'ya saaliha ba pare mu tekki ne desul sama gannaaw ginnaaw ak yonent lu dul gént goo xam ne gu sell léegi après nañ ñëw mais kon gént gi ci yonent ci ki nubu wala bokk wala déet loolu dinañ ci ñëw après insha allah noonu kon noonu la ko al imaamu eh, Malik daal di solowee naka noonu imaamu Ahmad façon bu mel noonu la Seydina Abu Hurayra c'est la même chose da doon laaj bu julli woon ba pare ne ana kan moo xam ne dafa gis dafa gént waaw kon moo gént ci yéen li nga xamante ne ni euh, euh, mooy euh, ba pare mu teg ci naan innahu laysa yabqa ba'di min an-nubuwwati illa ru'ya salihah noo tax siinoo boo nii nii nga xam ne moom la ko al imaamu al Bukhari soloowe moom kese moo ko soloowe nii Eh, eh, eh, naka noonu imaam Abu Daawuda rahimahullah solo na ko comme ni kon imaamu Maalik ak imaamu Ahmad solo waaye nii nga xam ne kaddu yi mubashiraat yi di wax loolu moom al imaamu al Buxaari moo ko solo yoon rahmatullah al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ci kitaabu at-ta'biir baabul mubashiraat foofu la ko indi mu ne haddathana Abul Yamaan mu ne nettali nañu Abul Yamaan di al-Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbaranaa Shu'ayb mu ne ki ñu xabaare mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi al-Umawi Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri mu jël ko ci al-imaam al-alam az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani al-Hijazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Sa'id ibn al-Musayyib mu ne ki ñu nettali mooy Sa'id ibn al-Musayyib di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi ah, nga xamante ne moom ah, ah, mooy sangu taabi'ina yi baayam saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anil jami' anna Aba Hurayrata dana saydna abu hurayra ad-dawsi al-yamaniyu xafidu sahabati radiyallahu anhum annahu qaala neena anna aba hurayrata qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashshirat qaalu wa ma al-mubashshirat qaala ar-ru'ya as-salihah kon nii la ko al imam al-hafiz an-Nawawi al-Bukhari daal di solowee kon al-mubashshirat ginnaaw kon bi ñu gisee njàngat bu njëkk kon taxrij baa ngoog noonu la ko al imaam fu bënn bërëb boo kese la ko indi al Buxaari mu des lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy euh, euh, baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha bunt bii di wax ci gént ak li nga xam ne moo lëkkaloo moom ñu ne la lii moom daa dem ci mbir mi waaw ar ru'ya wa ma yata'allaqu biha yonent way saasaan bi ñu xamal ne kon de euh, gént jullit dafa am solo waaw <laughs> baax na ba moom ci woppam comme niñ gisee looloo tax bokk na ci li tax ñu tudd xadiisu riwaaye imaamu Maalik yeeg imaam Ahmad ak imaam Abu Daawud mooy moom ci boppam bu mosoon a julli fajar ba nit ñi kii bu tourné day laaj kan moo gént biig <laughs> ku gént biig bu amul woon solo yonent way saa saam du ko wax waaw du leen laaj seeni seeni gént waaw ba pare doonul woon wax lu rëy lii ba pare tudd ko mubashiraat quand même kon baabu ru'ya kon ar ru'ya dafa am solo waaw dafa am solo ci ci ci ci l'islam da koo jox place bu rëy sinon yonent may sa sam du ne desul ci al mubashiraat yi bëggale nga xam ne mooy ah euh, euh, mubashiratun mooy benn bi mooy al bushra tamit waaw kom li boroom bi wax nga xamante ne loolu euh, am na xadiis bu imaamu Tirmidi bu koy firee noonu bi mu wax ci suuratu Yunus dim naan alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahumul bushraa fil hayaati dunyaa wa fil aaxira laa tabdiila li kalimaatillaahi zaalika huwal fawzul aziim waaw ca aaya ba nga xam ne mooy soixante deux ba soixante quatre suñu waroom naan alaa inna awliyaa allah alaa yëg ngeen ma yëgal leen alaa déglu leen alaa ubbi leen nopp yi déglu inna awliyaa allah alaa nee naa waaw gis laa xawfun alayhim déet ak ragal ak tiitaange di nekk seen kaw wala hum yahzanun te amul ñoom lu ñuy jàq alladina amanu ñoo ñooy ñoom ñoom ñooy waliyu ah alladina mooy ña nga xam ne amanu dañoo gëm yàlla gëm gu dëgër këcc waaw wóolu yàlla gëm yàlla gëm ay yonentaam gëm bés pénc gëm lépp wa kaanu yattaqun waaw te nekkoon ci kaw suuf te ñu deñ di nekk continuer moom ilaa yawmi diin di ragal seen boroom di teet seen boroom waaw di teet seen boroom ci ndigalam yi di ko def ngir moom di ko sellal ngir moom di teet seen borom ci tereem yi di ko sori ngir moom waaw lahumul bushra mu ne gaa nag ñoom ñeel na leen awliya yooyu ñeel na leen al bushra mbégte fil hayati dunya ci àddina gu jege gi ñu nekk fi la leen di mbégte gi di njëkk wa fil aaxira allaaxira bu ñëwee ah, ma teral leen sama ajjana waaye teral leen mu gis ma man borom bi tabaaraka wa taala la li kalimaatillah amul soppi lii la yàlla dogal lii la borom bi bind kenn du ñëw di ko soppi lii la waaw. loolu fekk yaa ngi nekk nii waaw lii di say melo nga bokk ci awliyaullah yi moom la la gaa yi tëkku waaw waxoon naa nag awliyaaw moom du affaire famille <laughs> du affaire ñoom diw ñoom kesee koy doon ku dul ñoom du ko doon wax naa la boo ko jàppee noonu yow dóor nga sa loxo ci ëkk waaw te juum nga xam ne bu rëy rëy la waaw yow boo ko xasee doon moom jeex na laa xawfun laa xawfun alayka saway wala anta tahzan <laughs> waaw waaw amoo dara looy looy looy looy looy doo ragal te amoo dara looy looy jàq waaw borom bi ne nag ñooñu zalika huwa al fawzul azim yàlla de loolee mooy ngañaay gu màgg gi loolu al imaam at-Tirmidhi yu rahimahullahu ta euh, euh, at-Tirmidhi oui la dafa solo euh, bi nga xamante ne mooy aaya bii nii mu jëlee ci Seydina Abu Darda radiyallahu anhu Uwayna mu ne man sa'altu rasulallah damaa laaj yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ci aaya bii waaw mooy lahumul bushra fil hayati dunya waaye Seydina Abu Darda laaj ko Yonent bi saa saam yaa Yonent saa saam loolu mooy lan bu bushra boobu mooy lan nee na Yonent bi saa saam ne ma maa sa'alani ahadun anha ghayruk منذ أنزلت هذه منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أم ترى أو ترى له الله nee na ma laaj ko yonent bay saa saam yonent bay saa saam ne ma lii de kenn laajuma ko ba aaya bi wàccee ba léegi lu dul yow yow kenn dong yaa ma laaj bushra googu lan lay tekki lan la ci borom bi jublu mu ne ko nag hiya ru'ya saaliha mooy gént gi nga xam ne gu baax la yaraaha al muslim aji ji jullit bi da koy gisal boppam aw turaa la wala jullit gis ko ne ñëw nettali ko ne yow de duma laa gént maa ngi la gént comme comme si <laughs> man de dama laa gént gis la ci ay way ay ajjana yu leer nañ rafet waaw dir yi daal woo masha allah comme loolu loolu mbégte la waaw nga xam ne moom du waajee gént mais daa ko gént wala gaa ji ñëw ne man de damaa gént gis yoneen saa salaam di la solal benn euh, kaala allahu akbar moom gisu ko <laughs> waaye benn waaje ko comme yu noonu lii ay exemple la voilà <laughs> voilà mooy nga xam ne soit waa ji ci boppam moo gént gis borom bi di ko teral wala yonent bay saab saab wala ci xaal yu baax yoo xamante ni moom gërëmu yàlla waaw wala am mbokkam daal di koy gis daal di koy wax mu ne kon loolu mooy bushra gi suñu borom bi di wax allahu tabaraka wa allahu akbar waaw kon waaw sinon am na yeneen bushra yoo xam ne lahumul bushra waaw nga xam ne malaaka yi bu ñuy génn àddina dañuy ñëw di leen eh, di leen dëggal waaw waaw inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ika alla taxaafu di leen dëggal <laughs> ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di jëf-jëf yu baax ah nekk ci yoon yàlla wii ah malaaka yi dañuy wàcc ci ñoom di leen wax naan bu leen tiit bu leen ragal bu leen jàq bu leen jàq de waaw waaye bégga leen kon lahumul bushra allah allah ak yeneen ak yeneen ñi nga xam ne tatawaffaahumul malaa'ikatu tayyibiin yaquluuna salaamun aleykum waaw yooyu yëpp ay façon bushra la allahu akbar waaye it ci alquran ak sunna waaw borom bi ñaata yoon la inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula ak yu mel noonee di leen bégal ak tamit li nga xamante ne nii moom borom bi kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ak yooyu lu am day mbégte la waaw kon nag aaya bi sayyidna Abu Darda bi mu ko jëlee ci Yonent sallallahu alayhi wa ko ar-ru'ya as-saliha mooy bushra googee mooy loolu kon loolu yëpp mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi kon mooy eh, eh, importance su gént ci gi nga xam ne mooy dundu jullit bi nga xamante ne nii nit ki mu bañ cee ëppal bañ cee nekk koo xam ne dafa gàttañ lu parce que li ñu seetlu dafa am ñaari côté ñoo xamante ne nii ñoom <laughs> waaw naan gaa yi ba pare di di di wax naan gaa yi seen diine yëpp ci ay maraamaat rek lañ ko teg ci ay gént ak yooyu déet loolu euh, façon nu mu tudd caricature la voilà façon caricature la parce que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne te gis di te xadis bi ci tegu insha allah foofu dina ko gën a leeral dina ko gën a leeral surtout mu jóg jamono li nga xamante ne nii mooy géntu ki nga xamante ne mooy aji ngëm yàlla ji daanaka du xawal lu mu gént noonu lay doore du xawal gént loo xam ne du abdullah du demee noonu waaw ba pare mu wax ci ru'ya salihah gi ar ru'ya salihah gént gu baax gi nga xamante ne nii branche la ko wax ne pàcc la ci li nga xam ne mooy an-nubuwa loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala kii quarante-six branche en tout cas ci riwaay bi nga xam ne moom lay indi kon mu ngi noonu loolu dafa nekk lu am solo liñ doon wax sànq dafa am lu ñu seetlu ñoo xamante ne nii biñ gisee ne loo xam ne ñoom jàpp nañ ne bid'a la daa bari waaw te jàpp nañ ne loolu lu bari ci bidaa yooyu fi mu jóge mooy ay nit yoo xam ne dañ naan ay awliya u lañu <laughs> ci ñoom selon ñoom li ñuy waxe laal lay wax waaw <laughs> yoo xamante ne dañuy wax ne dañoo gént yonent may saa saa wala dañoo gént lii après lu mel noonu ñoom ñu koy jëfee am ñu leen ciy topp léegi nag ñu jàpp ne kon loolu leelu tax ah ñu ñu ñu ne daal léegi daal lépp lu jëm ci gént ñu koy moytu waaw non ay kii daal looy ngay gént moom mooy loolu dara kii di gàttañlu loolu jaaduwut waaw waaye mu am ñoo xam ne dañ ciy ëppal nan lañ ci ëppale lu ñu jàpp jàpp ne daal ñoom gént gi daanaka lu ñu gis ci gént moo moom sax la ñuy féetale kaw alxuraan ak sunna loolu nag demeewul noonu loolu benn loolu moom moom moom beneen loolu c'est une traite loolu danger bu rëy ko waaw waaw yow daal jàpp ne yow daal boo tëddee ba nelaw loo gis rek même bu ñëwee nga gis ne alquran waxul lool yonent may saa salaam ci hadith yi ñu am waxul loolu yow nga yow nga ne kon gént gi laay féetale kaw loolu ëppal la tudd waaw. wala nga gént gént yoo xamante ne ñoo lay def looloo xamante ne baaxul nga naan parce que boo ka ma gis ko baax la wala Serigne diw moo ma seeñoo waaw ba pare moo ma ne sax lii bu ma ko def waaw. yow bàyyi farata gu la yàlla digal ci alquran ak sunna. dee leen julli dee leen woor nga bàyyi julleegu woor lan parce damaa gént. lu ma ko aaye wal iyaazu billah ñooñu moom dollu ñooñu sànku nañ te képp ku leen topp sànk nañ la waaw waxoon nañ la fii foog naa waxoon nañ ko fi nettali Seydil eh, Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ba nga xamante ne nii ci la doon wax ne eh, ña nga xamante ne nii mooy ba ko Iblis ci xalawaatam yooyu mu doon wéet di dugg xalwa iblis daal di jóge na le waaw ñëw feeñu ko benn leer ngir bëgg koo yàqal waaw am nettali la bu ñuy nettali <laughs> waaw ba pare bu dégg kàddu goo xam ne gu gu gu gu xaw a gu xaw a ragu gu xaw a kii nag waaw naan ko yow Abdul Qadir sama jaam kontaan naa ci yow léegi nag teggil naa la li nga xam ne mooy julli mu ne ko essa yaa xabiir teggil naa la julli waaw mu ne ko dandul randul sori fi yow ku bon ki ku yiis ki nga may feeñu ci leer ak kaddu googu lu yàlla tabaaraka wa taala teggilul la xabiba soppeem bi di yonent bi alayhi salaam man dina ma ko teggil muy julli yonent bi alayhi salaam nekk ci feebar bi mu génne àddina nit ñi taxaw di ko xaar loolu man nii maa ko ci dugal ngir mu gën a leer waaw waaw di ko xaar julli muy jóg asol la ñu ne ko yow la ñuy xaar jullee guñu mu jóg bëgg a dem daanu inconscient ndax feebar bu metti bu jógaat ne sotti ma ay ñaq ñu sottiwaat ko ay ñaq ci ndox mu ne waat asol la ñu ne ko déedéet yow la ñuy xaar mu jógaat bëgg a demaat daanuwaat loolu lépp borom bi teggilu ko ba mu jóge mu xam ne manu la dem mu ne muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas digal leen Abu mu jiite nit ñi yeneen tubay saa saam li mu feebar yépp di takk bopp bi ndax metti bopp bi ni mu takk ni mu mettee woon lii la fekk ko ci borom bi teggilu ko julli waaw salaatul xawf julli tiitaange ci xare mu jiite saxaaba yi radiyallahu anhum foo xamante ne nii boo deful attention noon bi noon bi rey la flèche yi ñëw xeet yi di dal di dàq jaas yi di dal waaw waxtu wi du génn borom bi ne julli leen waaw wa in xiftum fa rijalan aw rukbana waaw bu ngeen nee ci période d'insécurité moo xam da di julli di dox wala di julli di war yéeg sa char de combat di julli wala sa avion F-16 di largay bomb di julli di ko def borom bi teggalul kooku julli waa léegi man nga ne man moo ma koy teggil xoolal loolu léegi Iblis ne ko <laughs> noo ko xame mu ne damaa xam ne mooy li ma naka la nga may digale loo xamante ne nii boroom bi tabaaraka wa taala yonentam balay saa saam ci boppam dal di koy teggil nga bëgg ma koo teggil mu ne ko nag gis nga fa fii nga toll. ñaata ci ay nit yoo xam ne man sànq naa leen bi ñu tollee fii laa leen feeñu comme nii ne leen teggil naa leen julli ñu bàyyi julli ba noonu la ñu alkoo ilal abad la ñu génn ci diine nekk ay yéeféer génn alku alku ndax lan iblis moo leen ne ndax iblis moo leen waxoon loolu waaw waaw ci ngay comprendre yenn yi bu ñu la koy wax ndekete yoo dara loolu du dara lu iblis kese waaw iblis kese la feeñ waaye iblis ñu jàpp ne walla parce que la woon ñu ëppal nañu ci seen gént waaw ñooñu ëppal nañu teggi xamante ne ah, ay ay àttee alquran nga teggi ko parce que lan man damaa gént ko waaw waaw damaa gént waaw almu'min nag wa kadhalika la borom bi wax ko ummatan wasata naka noon la leen borom bi daal di def xeet boo xam ne da ngeen a diggu dóomu waaw du ngeen ëppal waaye du ngeen gàttañu waaw kon mooy gëm nañu ko ru'ya am solo la waaw rawatina bi nga xamante ne day ñëw di indi ay mbégte waaw boo xam ne jullit bi moo ko gisal boppam yeneen saa sam dinañu jàngal après boo gisee gént gu la neex nooy def ah loolu dinañ ko gis ak tamit goo xamante ne nii ah eh, gént gi dawa ñàng de yo <laughs> gént gi moom moom ñàng na moom léegi nan laay def loolu yëpp yeneen bay saa sam dinañu ko jàngal ci teggin yi nga xamante ne noonu la ñuy doxe ñu doxe loolee kon mooy loolu nit ki da ngay digg dóomu borom bi dañoo def ñu nekk xeet wi nga xam ne ñoo digg dóomu waaw gëm nañ qawlallah wa qawla rasulillah ala muradillahi wa rasulih te lii lu ñu wax mubashiraat buñ gisee gént yoo xam day ñëw di bégle ñu xam ne lii la waaw gént xam ne ñëwul di fenk ak sunna loolu ñu xam ne lii la c'est quoi problème <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu am am solo la waaw waaw nañ ci ñëw tamit boro gént gi nga xam ne bu mubashiraat yooyu bi ci gën a rëy nag mooy nit ki gént rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis yonent bay saa saa mais gis googu daa am ay gis gis gis insha allah hadith boobu al imam dina ko indi dinañ ci ñëw léegi waa léegi ah <laughs> mooy huit cent ñu ngi huit cent quarante ñu ngi huit cent trente-huit hadith bi ci tegu bi ci teguwaat bim naan man ra'aani fil manaam fa sayaraani fil yaqawa képp ku ma gis ci gént di ma gis jahratan ci géew ci loo xam ne nelawoo loolu insha allah buñ ci àggee loolu mooy bushra gi gën a rëy moom moo gën rëy lépp moom ñu lay wan àjjana ak ñu lay wan leneen ak euh, loolu lépp juddu la rëy li gën a rëy mooy nga gis sayyidu waladi adam alayhi salaatu wassalaam te ba nga koy gis mooy mu nekk loo xamante ne nii Euh, loo xam ne kon <laughs> bu ñëwee nañ wax lu tax <laughs> ñuy def précision yi insha allahu taala kon bool boobu muy gën a rëy ci liñ joxel waaw waaw mooy yi bi ci gën a rëy mooy gént ci yooyu mu ne ar-ru'ya as-saliha ru'ya as-saliha moom bi ci gën a kii mooy gis yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne nee na ku ma gis ci gént ni nga ma gis ah fil yaqaza ci boo nelawul da doon nelaw boroom bi xéewale la nga gis ma man rasulullah sallallahu alayhi nga ma gis nii waaw <laughs> ci biti loo xam ne nelawoo waaw ku la dompat mu metti kon nag mu ngo léegi eh, kon hadis bi kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy loolu jox xam ne eh, eh, day wane li nga xamante ne mooy am doole am solo gént ci l'islam am na nag beneen affaire boo xam ne imam dina ko ne muy dernier hadis bi waaw mooy léegi nag nga xam loolu ngay créer waaw inna min a'zamil fira